الثاني عشر الحديث الثاني عشر kon insha allahu taala ñu ñëwaat fi ñu yemoon ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna tàmbali woon nag hadith numéro douze bi ci buntu bi ci garab gi ci tool ñun ñu sell ñi nga xam ne moom lañu al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala di présenté ci tool bi. Euh, muy xadis nag bu nee biñ tàmbalee téere bi ba léegi xadis numéro cent vingt-huit muy téeméer ak fukk ak juróom-ñett ubbi woon nañ ko ci jataay bi ñu génn jàngoon nañ ko lépp ba waxoon ñan ñoo ko solo te bala ñu dem xadis bii dina ñëwaat xadis bi dina ñëwaat ci téere bi xadis numéro mille cent mille cent quarante-huit insha allahu taala dina ci ñëwaat waaye gisoon nañ ba mu ne rawaahu muslim imaam muslim moo ko solo waxoon nañ la ñeneen ñu ko solo euh, euh, ak imaamu muslim rahmatullahi ala al jamii ñu woon nag di faram fàccali xadiis bi di wax euh, ba taxawoon ci man tawaddaa njàpp googee fa ahsana al wudu'a ku yépp ku njàpp rafetal njàppam waxoon nañ la lan mooy matal njàppam rafetal ko mooy isbaaxul wudu rek mooy fa asbaxa moo tax gis nañ bi ñuy passé bi ñuy gis xadiis yi wax loolu yoo xamante ne yeneen ci malay saab saab surtout gi nga xam ne daa jàpp ba pare eh, moo tax mu ne ma minkum min ahadin yatawadda'u fa yusbighul wudu thumma yaqul ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la xadiis boobu waxa kon yeneen tubaab saa saa ne amul kenn ci yéen koo xam ne day jàpp fa yusbirul wudu mooy lii rek mooy mu matal njàpp la mooy fa ahsanahu def ko ni mu gën a mate na mu gën a duppoowe ak njàppal yonent bi alayhi salaatu wassalaam summa atal jumu'ata ginnaaw gi mu dikkal ajjuma ji waxoon nañ la mooy julli ajjuma ji la ci jublu waaye rek du bésub ajjuma bi noonu mooy ca jàkka ja fa ñu koy jullee loolu it waxoon nañ ci ci moom lañ jeexale woon ñu ne woon fastama'a wa ansat léegi nag mu xerewlu mu déglu imaam bi hein ba pare euh, euh, xerewlu déglu waaw fastama'a mu déglu wa ansata ta mu noppi cellantu tey déglu waaw ansata du noppi kese de mais xerewlu bu ànd ak dal tey may nopp ka nga xam ne moo moo tax nga nga ne nga ne nga ne tekk waaw léegi nag mu ne ghufira lahu kooku den na ko jéggal ma baynahu wa baynal jumaa dinañ ko jéggal diggante moom ak ajjuma ja nga xam ne mooy bi bi weesu wa ziyaada ñu yokkal ko ci wala bi ñëw salaasati ayyaam li nga xamante ne mooy ñetti fan eh, mooy àjjuma euh, bi jàll voilà ba bii ñëw ñu yokkal ko ci ñetti fan mu ne wa man massal xasa képp ku laal xeer yu ndaw yi nag di distraction néeg di fo ci xeer yi ah kooku de faqad laxaa def na fi loo xam ne génn na gaam nag waaw ndax laxaa mooy lépp loo xamante ni nii nit ki da koo def ah, te waru ko woon a def moo tax boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi ñenn ñi ne lagaa daal euh, mooy mooy mooy indi loo xamante ne nii waru ko woon a waaw mooy bépp wax joo xamante ne nii neen la waaw bépp wax boo xamante ne dafa rot bépp wax boo xam ne amul solo am ñu ne mooy bàkkaar rek allahu mooy al ismu ndax moo tax aaya ba mu doon wa iza marru bil marru kirama bu ñu rombee ay wax yoo xam ne waxi mbóosóor la waxi caaxaan ñu rombat ci ca ibaadu ànd ak seen teddaa ngay bopp seen teddaa ngay jikko waaw kon nag loolu ci gàttal mooy lagaa mooy wax nga loo xamante ne nii de wax dëgg yàlla waroo ko fi woon a wax kon mu ngi noonu moo tax ñenn ñi ne mooy kuttus nga ca yow ñàkk nga pay ga nga waroon a am gëneel ga nga xam ne moom nga waroon a am ci àjjuma dootoo ko am ndax loolu nga wax wax joo xam ne dafa génn gàmm waaw waroo ko fi wanoo indi nga fi wax joo xamante ne ni kenn laaju la ko woon nga wax ko léegi nag kon ñu waroon a ñëw ci waa xadiis bii nii fastamaa wa ansata kii waxu li nga xamante ne nii mooy nit kuy wax fekk imaam bi di di di di xutba waaw lan mooy àttee waa jooju ak tamit loolu mu def noonu ban àtte la am loolu dañ ciy gis ne yonent mi alayhi salaam daf koo aaye comme niñ ko gisee ci xa xadis euh, bii nii waaye wax na ko ci xadis bu gina leer boo xamante ne nii mooy xadis Seydina Abu Hurayra ba léegi nekk ci ni mu ngi ci Muwatta al imaamu Maalik ibn Anas. imaamu daaril hijrati rahmatullah alayhi mu ngi ci as-sunanul arba'a waaye it naka noonu al imaam Ahmad ibn Muhammad solo na ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam sayyidina Abu Hurayra mu ne nee na idaa qulta li saahibika li saahibika yawmal jumu'a amsik wal imaamu yaxtub faqad laghawt waaw képp koo xam ne da ngaa bu dee da ngaa wax sa sa sa sa ki nga dendeel yawmal jumu'ati bisub ajjuma amsik na ko déglul eh noppil mooy waa ji wax.

boo waxee sa mbokk lool rek amoo jumaa waaw te am na ci riwaaya waman laraa falaa la te képp koo xam ne def na lool def nga laru laru def nga ko yow amoo jumaa waaw mooy amoo jumaa bu mag noonu la ko boroom xam-xam yi bi mooy yow ngëneelu àjjuma ju mat sëkk sëkk sëkk ci ci xaraw lu déglu te lu déglu loolu am yow yow yow dina màcc yow moom dina mànki moom waaw yow moom dina mànki moom <laughs> waaw kon nag kon gis nañ loolu kon gravité wu yow waxuñu la kiy wax rek mais ki naan ko noppil kese kon gis nga li ko ciy fekk hein waaw gis nga li ko ciy fekk yow xalaatal ma nag waa ji nga xam ne moom moom moo ubbi waxtaan bi wax wala ay copain parce que way gën nañoo gisante ñu ñëw taxaw fii di wax moo tax yeneen ma saa saa wax ci xadis bi ñu la doon dundu dafay pas bi bi mais bi bi ko bii weesu bi ko jiitu woon nga xam ne imaamu Ahmad moo ko solo. Euh, ak al imaam Abu Bakr al Bazzaar rahmatullah alayhima jëlee ko ci Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu anhuma mu ko yëkkati ba ci Yonent bi saa saam Yonent bi saa saam ne man takallama yawmal jumu'a wal imaamu yaxtub fa huwa kal himaari yahmilu asfaara walladhii yaquulu lahu ansib ansib laysa lahu jumu'a waaw <laughs> mu ne gis nga ki nga xamante ne mooy wax bésub àjjuma nekk ci jàkka ji imaam bi xutba ngay wax yow ah fa huwa kal ximaar kooku moom mbaama yem moom mbaam suuf ñoo yem yaxmilu asfara ay ay yu baax yu précieux yu gànjor waaye jaruñëwu ci walladi yaqulu kanta kooku mooy ki wax kanta ki nga xam ne moom yaqulu lahu mooy wax waa ji kiy wax ensuite eh waaye dosaay noppil waaj mu ne kooku moom laysa lahu jumaa moom amul àjjuma waaw akbar kon nag mu ngi noonu de moo tax ñenn ñi ne xam nga lan lay am mooy ne euh, moom gëneelu àjjuma lu ko am mooy julleen jooju day mel ni ku julli woon li nga xamante ne mooy tisbaar <laughs> waaw <laughs> day mel ni ku julli woon tisbaar voilà mu ngi noonu <laughs> kon nag loolu la ah kon euh, ci kaw noonu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu daldi ne di wax imaam bi te loolu mooy jumhurul ulama képp koo xam ne yaa ngi nekk ci jàkka ji wala nga nekk foo xam ne yaa ngi déglu te da ngaa ñëw julli ndax jàkka ji mën naa fees nga nekk ci biti di dégg imam bi yow kooku moom xerewlu daa war ci yow waaw kooku moom dañ koy aaye li nga xamante ne nii muy wax ci bépp façon wax nag jamono ji nga xamante ne ñu ngi xutba waaw léegi mu am ñoo xamante ne nii euh, dañu def teqantal te loolu lu ñu riwaayé la ci imaamu Shafi'i na ko imaamu Ahmad que ne kiy dégg imaam bi ak ki ko dul dégg xam nga nit ki mën naa ñëw julli ci àjjuma comme suñu jàkkee yi léeg-léeg Sénégal li muy demee surtout bu dee courant daa coupé wala haut-parleur yi dese naa baax xam nga ne jàkkee ji fees ba nit ñi nekk ci wet mais nag nit ñi foofu am na beneen affaire problème bu am mooy sàppe yi il faut ñu leen di defar yow nekkul ne da di bàyyi fee nekk di ngay nekk bu julli jotee nga gis ñii taxaw nii ñii taxaw nee ñii taxaw nee ñii taxaw déedéet mbir mi waru la demee noonu ku nekk daal di seet yow bërëb bala ko bala neex quoi déedéet affaire yi da ngeen a war a respecter affaire yi maadaama defal nañ leen bayal bu ngeen mën a jullee def leen mu sës ci jàkka ji ndax loolu day yor attey jàkka ji bu boobu ndax dafa dafa fees mais yow mi ñëw nekk un kilomètre fële parce que fii daal boo gën a jege sa kër fii buntu kër ngay ngay dégg haut loolu il faut nga bokk ci mbooloo mi voilà léegi imaginer kooku bu dee haut-parleur yi baaxul xam nga kooku man naa nekk wala courant coupé imam bi mu ngi xutba mais moom dégg ko kooku daa war a noppi wala waaw loolu lañ la ne am na riwaaya bu ñu jëli ci imaamu Shafi'i te lenn ci Shafi'i yi rahmatullahi alayhi dañ koy wax que ne ki nga xamante ne nii moom euh, déggul ah nga xam ne déggul imam bi. kooku moom garaawul man naa bañ man naa mën naa bañ a naa wax quoi parce que moom déggul mais loolu ginu la dëggal waaw parce que kii dafay ñëw ngir julli loolu li wax waa jumhuur wax loolu mooy li gën a dëggal que ne déet ci maalikiyye yeeg hanafiyye yeeg maalikiyye yi ak tamit ci hanafiyye yeeg euh, ci shafi'iyye yeeg hanaabila que ne déedéet kooku day déglu waaw même bu déggul day déglu waaw moo xam dégg na xutba bi wala mu bañ koo dégg. waaw kon nag mu ngi noonu léegi kon loolu bu ñu xamee loolu mooy lan kene eh, kon kiy déglu xutba bi ak ki dul dégg amul benn benn benn benn benn teqantal bu ci am waaw même bu dee ne comme niñ la ko waxee riwaaye nañ ko ci imaamu Ahmad ak lenn ci Shafi'i yi rahmatullahi alayhim waaye loolu noonu dëgëru am na beneen wax sax bu gënoon doyadi boo xam ne jël nañ ko ci lenn Shafi'i yi na eh, eh, mbooloo mi nga xam ne ci la ci la ci la àjjuma di di xam nga borom xam-xam dañu wute mais ñaata personne ñaata nit ñoo war a dajaloo ñu mën ne ñii mbooloo mii mat na àjjuma non loolu taxu ñoo jóg mais ñoom dañoo jàpp ne mbooloo moom ni ñu wax ñoom Shafi'i yi rahmatullahi alayhim ne mbooloo mu toll noonu ah xam nga ñii dañu ne douze. ñii ne ay quarante ñii ne ay trente ak yu mel noonu am ñu ne yeneen ak yeneen am ñu ne noonu ñetti nit kese am ñu ne ñaar ak yooyu yëpp ay wax la yu wuute léegi yow ñu ne booloo bi xam ne ci lay façon daal ajjuma ñooñu kese ñoom ñoo war a noppi après ñi ci des man nañu wax loolu moom mooy wax joo xam ne vraiment wax la joo xam ne jarul bàyyi xel waaw jarul a sax bàyyi xel kon nag mu ngi noonu euh, euh, euh, léegi est-ce ñu xamee loolu. am na nag ci salaf yi mooy yoo xam ne dañoo jële woon ci ñoom kën ne ñoom euh, xutba yi dañ doon jàpp ne non euh, fi ñu war a noppee fi ñu war a noppee mooy rek bu ñëwee dañuy jàng alquran bu imam bi di xutba buy xutba ba wax alquran foofu kese nga war a noppee waaw te loolu <laughs> moom lañ jële ci al imam ash-Sha'bi waaw al imam ash-Sha'bi rahmatullahi alayhi loolu boo bu dee déglu bi ñuy def euh, bi ñuy jeexal euh, tafsir suuratul A'raf ah semaine bii ñu génn di le vingt-huit du mois de Ramadan ndax ci lañ ko jeexaloon fa idaa quri'a al-Qur'aan fa fastami'uu lahu wa ansituu ah la'allakum turhamuun laaya boobu waxoon nañ la ñi nga xam ne ñoom ñoo ne loolu euh, déglu googu mooy rek ci xutba ñooñu nag al imaam ash-Sha'bi mii ci la rahmatullah alayhi moom dafa jàpp ne non affaire bi ci xutba kese moo imaam bi buy xutba fekk jàngagul alquran waxagul alquran ab laayat alquran wala loolu mooy yow man ngay waxtaan mais loolu moom dëgërul <laughs> waaw <laughs> waaw loolu moom euh, dëgërul duytu waaw <laughs> waaw kon nag affaire baa ngi noonu ndax aaya bële waxul woon que ne euh, moo tax it euh, mel na al imaam Maliki bi eh, Ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullah mu ne non lii moom wax la joo xam ne jar na bàyyi xel parce que xutba bi de toute façon dañ ñoo nokkiloo waaw fastami'u lahu wa ansitu moo eh, loolu ci alquran lay wax waxul waxul xutba bi waaw que xutba bi am na yeneen texte yu ñuy wax ne dañoo war a déglu comme texte bii a ji hadiisu yonent bi saa saa bii mu ne yow waxuma la dara sa mbokk rek sa ki nekk sa wet buy wax nga ne ko noppil yow. yow faqad laxawta te fa man laxa fala jumu'ata la waaw te ku fi wax loolu amoo ajjuma waaw léegi yow loolu leer na tantaaki naan ndax alquran bi la loolu moom te alquran bi waay yi xutba imam bi di wax loolu bariwul loolu taxul ñuy wax waay <laughs> noonu la ko al imam ibn al arabi al maliki daal di euh, ne waaye wax jooj moom dëgëru te loolu mooy liy dëgg voilà mooy loolu ba moo tax ñoom ku mel ne imam ash-Sha'bi rahmatullah alayhi Eh, moom noonu da ko jàpp woon moo tax moom bu loolu fekkoon xutba day wax après bu amoon lu mu wax day wax lu dul bu imaam bi di jàng alxuraan même boo mee bu mu a wax day noppi ba day bàyyi ba imaam bi jàll euh, verset yi wax après mu door dugg moom mu door continuer wala mu wax la muy bëgg a wax waaye loolu noonu dëgërul de voilà loolu dëgërul euh, léegi mu tegu leen parce que am na ñenn ñi nga xamante ne ni euh, dañ ne sax non imaamu bi yi mu doon wax noonu du lu ñu joyal noonu que ne day fekk imaam bi waxtaan euh, kii di xutba muy wax no moo tax lenn ci boroom xam-xam yi ne ñaari ngànt lañ ko mën a amal mooy soit texte bi dikkalu ko mooy hadith bi yonent waaye saasaam di tere ku ci wax ne ku wax sa waxu bala kiy wax rek boo ko kiy wax comme hadith Mawlaana Ibn Abbaas bi ñu wax sànq kooku ko mook ximaara waaw moom baax mu yenu ay suuf euh, dañ naan yooyu ak bu Muwatta bi nekk Sahihayni bu Seydina Abu Hurayra bi ñu wax fii te moom lañ euh, tudd boobu nekku fi mooy ba du ko jotewul jotewul xadiis bi xamu ko voilà wala rek muy li leen boroom xam-xam yi di wax naan non parce que lii nii imam Shabi parce que jamono ju mu dund xilaafaay waa Banu Umayya la te ñenn ñi ci ñoom. alhamdulillah boo génnee ay ñoom Seydina Muawiya ak ñoom même jamono Seydina Muawiya yenn gouverneur am yi comme gaaru ñenn ñi nga xam ne fenn lañ doon nekk di di bu ñu ma nekkee war wax au lieu ñu ñu xutba xutba bu jaar yoon ñuy wax leneen loo xam ne seen pour seen bopp kese la wala di dugg ay nit di wax nit ñi loo xam ne du jaar wala di dal ñi nga xam ne euh, ànduñoo ñoom ay ay ami quoi surtout ginnaaw gi euh, euh, xilaafaay umayyad yi temps ñoom Yazid ak façon yooyu xam nga moom jamono jooju la doon dund ndax taalibe ñoom Mawlana Ibn Umar la radiyallahu ta'ala ñooñu nag eh, eh, eh, ñu ne xam imam Shaabi loolu mooy façon imam yooyu la woon nga xam ne dañ doon wax loo xam ne jaaduwul wala di daal Seydina Ali ibn Abi Talib ñenn ñi ci ñoom ah ak ak ñi nga xam ne neexuñu leen politiquement ànduñoo ñoom ci ci ci ci yor gi yor nguur gi. ñu leen di dugg wala di wax yeneen ñu ne jamono yooyu nag la gaa yi di wax loolu la imaam Ash-Sha'bi la doon wax léegi bu bu buy ñëw nag day wax alquran mu noppi loolu la wax joo jële ñuy nettali ci imaam Ash-Sha'bi loolee lay tekk loolu am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ne loolu la de moo tax salaf waa sa asxaabu ci way dawlu yu baax yi koo dégg mu ne da doon wax ci xutba yu mel noonu daa fekk joo xam ne xutbakat ba daa wax lu génn daam di dal nit ñeeg di dégg ndigëré nit ñi di tëkku nit ñeeg yooyu nga xam ne amul benn rapport ak li nga xam ne mooy amul benn lëkkaale xutba bu jaar yoon waaw léegi nag entre temps ñoom ñun do fi ñuy waxtaan waaw wax leneen waaye à condition que du leen gis parce que ñoom buñ la gisee ñuy xutba wax dañ lay rey de temps yooyu sax ay ñoom xajjaaj ak façon yooyu dañ lay fàtte <laughs> waaw kon nag ñu ne loolu la nag voilà lépp loo dégg ñu koy toxal ci salaf yi naan dañuy wax bu ñuy xutba ñoom comme al imam Shaabi nii rahmatullah alayhi loolu la waaw loolu nag façon beneen wax la boo xam ne ngir leeral lu taxoon muy wax léegi mu ngi noonu kon ci lii nii ngay gise ne kon affaire bi mooy di déglu faratala faratal ci ki nga xamante ni moom en mooy kiy déglu rawatina moom mais même ci déggul imam bi tamit kooku faratala mu noppi ajjuma waaw kon mu noppi kooku moom daa nekk farata boo xam ne moom moom moom moom noonu wax loolu mooy dëgg waaw am nañ ñoo xam ne dañ ne noo dañ koo sip ak yooyu mais kenn sibu ko loolu dafa nekk farata dafa nekk loo xam ne mooy mooy muy wax dañ koo sip non dafa xaraam parce que quand même yonent bi alayhi salaatu salaam lal am na beneen xadiis boo xam ne dane eh, ki nga xamante ne nii dafa ñëw àjjuma jege si nekk ci côté imam bi mooy jege si ngir déglu waaye falam yom sut waaye dégluwul kaana alayhi kiflaani minal wizr am na ñaari yenn ñu gis gàll ci bàkkaar yenu bàkkaar moom manu la nekk ci loo xam ne dañ naan euh, loolu dañ ko dañ ko sib mukk loolu lay wane ne bàkkaar la waaw loolu nekkul ne waaye kon mooy loolu mooy kon waaye dafa nekk farata mu noppi waaw te tamit nekkul loo xamante ne nii dañ koo sib kese déedéet mu ngi noonu léegi nag bu ñu xamee yii yëpp euh, est léegi am na ci benn euh, xaal benn instant boo xam ne nit ki war na malgré lii yonent na saa saa wax kon yow nga nga farata la mu noppi daa war déglu waaw waaw léegi man de bayam naa laaj ma ne la waaw luy sa laaj bay waaw bu ma nee ci jàkke ci imam baa ñu xutba wala ma nekk ci wetu jàkka ji nga jàkka ji fees na ba maa ngi nekk ci alentours yi am benn non-voyant benn silmaxa benn koo xam ne borom bi daa muur bëti muy dox ndekete ci côté yoon bi am na benn mbalka buñ fa xa- xa- kii woon gasoon ngir defoon fa xaw ma après tabaski yi gaa yi doon fa def seen kii mais dañ koo bàyyi noonu suuluñu ko non voyant bi silmaxa baa ngi dox dox boo xam ne di waaxu jëme ci jàpp na ne ci yoon wi la boobu waa léegi man kooku bu boobaa waa bu waxee du am àjjuma wala nu mu demee noonu nu muy def <laughs> way jazakallahu xayran <laughs> ah loolu insha allahu taala eh, dañ naan la bu boobaa man nga koo alerter ndax xam nga ne yow boo jógee di daw xam nga loolu loo koo mën a def sii moo tax eh, am na beneen laaj sax bu waroon a jiitu mooy waa léegi waa ji wax nekk ci wet gi di wax yow nga ne bu ma ko nee noppil aw ma àjjuma ma ne waxuma ko yonent ma saa saa ma ko wax idaa qulta li saahibika ansit falaa jumu'ata lak non yonent ma ne saa saa ma ko wax te wax naa la ko léegi ci hadiis nay leer <laughs> damay jottali kese waaw léegi mooy laaj bi waroon a njëkk mooy waa mais léegi nu may def dañ koy bàyyi ñoom ñaar ñu nekk fi di polémique di waxtaan seen waay yow waay waay waay yow gën la jege gis tan oh xanaa temps yi nekkoo ci ci ci secteur bi waay ah ah waay gis nga ngoon nag il faut te imam baa ngi xutba ngay déranger nit ñi mais nu ñuy def dañuy noppi bàyyi leen yàlla non da nga leen koy def signe signe ngay wax di ishaara da ngeen ko xool ba xool leen wala bu ngeen ko manee kobos ngeen kobos ko waaw mooy del koy laal def ko signe noppil signe noppil mais yow bul fexe ba benn xaraf génn sa gémmiñ waaw wala nga kii ko mu gis la nga nga nga tàllal ko nopp sa baaraam ci nopp mooy déglu leen wan ko ne déglu ay signe ngay wax moom léegi nag kon mu ngi noonu mu des kon laaj bi nga laaj léegi. dañ naan la insha allahu taala bu boobaa waa ji man naa wax parce que bu naree jóg bu naree jóg daw waa ji de façon silmaxa bi dina fekk bala moo daw bay àgg ci moom dina dina dugg ci biir kàbb bi waaw te manoo léegi yow wax ngay def yow bu dee ne da ngay julli yoo xam ne yu la lan ngay xalaat ci biti julli waaw te xutba bi li muy màgg màgg màgg julli jee ko gën a màgg waaw moo tax al imaam euh, euh, ibnu Qudaama al Maqdisi rahmatullah alayhi ci al Mughni mu ne al ittifaaqu ala anna al kalaam allazii yajuuzu fi salaati yajuuzu fi al xutba ka tahdiir ad dariir min al bi'r voilà mu ne al imaam al Maqdisi Abdul Ghani rahmatullah alayhi moom mii taalibi Sayyidina euh, Cheikh Abdul Qadir al-Jilani la woon moom mii moo bind Umdatul Ahkam ah moo bind al-Mughni référence ultime bu mag ci ngiiru Hanbali yi rahmatullah alayhi al-Maqdisi Abdul Ghani ak bokkam la ah ki bind euh, non lu may wax nii Umdatul Ahkam déedéet <laughs> Umdatul Ahkam moom moom koo koy bokkam voilà doomu tantam la doomu bàjj tantam la. voilà mooy <laughs> al imaam euh, Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al Maqdisi voilà kooku moo bind Umdatul Ahkam mbokk kii la ñoom ñaar ñëpp ah, Cheikh Abdul ak moom nii borom bi Mughni di Muwaffiqud-Din Muwaffiqud-Din nii Ibn Qudama moom mooy borom al Mughni Kanta Abdul Ghani de moom mbokkam la doomu tantam la ñoom ñaar ñëpp ak Cheikh Abdul Qadir al Jilani moo yar voilà. mooy yar na leen tarbiya na leen <laughs> voilà Abdul Ghani du borom Mughni de Muwaffaquddin waaw Ibnu Qudaama kooku mooy borom al-Mughni rahimahullah mbokkam la woon doomu tàntaam la woon moom mu ne ci al-Mughni téereem bu rëy boobu tax bari njariñ mu ne eh, da dëppoo de am na kene wax ji nga xamante ne nii yoonal nañ ko ci julli yoonal nañ ko tamit ci biir xutba bi waaw bu imaam bi xutba waaw ndax yow booy julli lu mel noonu am nga xam ne yow waa ji boo ko bàyyee ci kàmb gi la jëm te gisul mu ngi waaxu est-ce nga am la eh, continuer sa julli da koy alerter te kàmb boobu kenn du la ko jàppe moom la naan loolu ka tahzir ad-darir comme ki nga xamante ne nii dafay mettre en garde dafay alerter hein ad-darir ki nga xamante ne silmaxa la bu dul gis minal bikri mu nar a tàbbi ci teen woolaa nañ wa ah, teen baa ngi sa kanam taxaw waaw noo ko mën a waxe mu leer lu tax mu taxaw def ko waaye bul toog naan eh, julli